al imaam al qurtubi rahmatullah alayhi bi muy wax lii mu ne fa xataba naas lii Seydina Jaabir wax ne yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee ba batnu Urana mu daal di xutba li nga xamante ne mooy xutba sermoni nit ñi mu ne lool dalil la boo xam ne ngir imaam Maalik waaw gis nga contraire rek li imaam an-Nawawi doon nettali sànq mu ne wa jami'ul madaniyiina wal maghariba li nga xam ne mbooleem boroom xam-xam maaliki yu mara madina yi ak maghariba yi ñoom ñépp d'accord nañ ba nga xam ne ci lañ wax ne yow mu arafa am na xutba boo xam ne la ñuy xutba avant ñuy julli nga xam ne imaam bi da ci fàttali nit ñi xamal leen ci li nga xam ne moom lañ jëm ci yeneen yi ñu war a def ci aj gi mu xamal leen nan lañ koy defee ngir ku nekk ajam baax ndax mooy jaamu yàlla ji leen fi indi waaw loolu dinañ ci ñëw gaa yi nga xam ne dañoo bëgg ñu def ko tribune politique xam nga fi caaxaan yooyu ñu ngi fi ñëw mutadarriina sawaay ñëw fi ngir buur yàlla kese képp ñu ñëw wuyul ko wa addin fi naas yi ñu ñëw wuyul ko fi fi fi naas yatuuka eh, eh, eh, rijaala wa ala kulli daamirin yatuuna min kulli fajjin amiqin sawaay loolu alxuraan wax nga xam ne moo ñu tax a jóg bi mu ne Seydina Ibrahima alayhi salaam wooteel yëgaleel ci nit ñi ñu ñëw aj ci sama néeg bii dinañ boo wootee dinañ bàyyeekoo fone bi ñëw nga gis léegi ngay gis léegi léegi ay gaa yoo xam ne ñu naan non c'est que discours yi c'est c'est c'est bon yii nii imaam yi def nii jour waaye saoudien yi dañ leen a war a xëcc dir nangu aj gi ci ñoom ko en plus seen xutba yi ñuy def xutba yi nga xam ne bon ban njariñ la am waaye monde le monde musulman walla traverse kii xoolal pauvreté bi am ci monde musulman bi xoolal dégradation des mœurs yi xoolal bon yi ñu kuffaar yi di sonale waxuñ ci yooyu ñu nekk fi di wax yoo xamante ne nii sawaay ñii ñii da ngay ko quoi léegi wala xoolal li xew géo la géopolitique mondiale hein loolu waxuñu ci les Nations Unies wax kaen sawaay ci mbir yi ni mu demee au ñu nekk ci yooyu mu nekk loo xam ne dañu ku nekk jóge fu nekk ngir ñu wax ci problème mu jullit yii loolu ma ne wax problème mu jullit yi taxul a jóg aj aj du wax problème mu jullit ñi problème mu jullit ñi mat feneen lañ koy waxe mais du pour ñëw aj war a jaamu yàlla jaamu spécial nga xam ne buur yàlla day day day day day wax malaaka yi na di ko wan jaamam yi xool leen sama jaam yi ni nga xam ne nañoo jóge fu nekk ñëw uniquement ngir man taxaw fii ci bërëb bii di arafa mutadarriina ah toroxlu lépp ngir man yow dinañ bàyyi loolu nekk fi naan voilà voilà comment on va faire y a des problèmes yooyu ma ne moo tax ñu koy wax ba pare nag ñu jàpp ne ñu ngi wax lu am solo yooyu mais vraiment kenn ginu leen a nekk ay juhaal gaa yooyu lan mooy ruuxu xaj sa xamatuñ ko xaj mooy damaa ak ak gisoon nañ étymologiquement li muy tekk ci début mooy damaa jël jublu ak sama lépp ci borom bi subhaanahu wa taala jublu ci moom képp tant ay li xew problème politique yi problème politique yi si dañ koy régler mais du fii du bërëbam tey moom taluñu li ñun li ñu ngi ci suñu borom lii wañu fi indi dañoo ñëw ngir aj bu ñu paree nag bu waaw bu ñuy nañ loolu ñu régler ko dañoo soxla sax bàyyi ba ñëw ci màkk màkk naan dañuy régler yooyu loolu lu tax ba wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu fa aslihu baynahuma est ce que dañuy xaar ba ci ajji suñu borom dane ah unzuru euh, xaar leen intaziru ba ba ba ba ila mawqifi arafa euh, euh, ah, fa tuslihu baynahuma loolu la ñu wax loolu nga xam ne moo war a nekk suñu quotidien mais newuñu ci di woo kuffaar yi di ñu ko defal ñu ñëw suñu aj gi nga xam ne moom moom lañu war a def ñu naan ñu euh, lu tax soppuñ ko tribune politique ba pare jàpp ne ñu ngi wax lu am solo mais haawulaay humul juhal quoi gaa yooyu mooy feruñ it yi mooy ñooñu vraiment de jàpp nañ ne nag ñoo gën a yeewu foog ay propositions yu am solo la ñuy def alors que defuñ fi tous li ñuy def dañ naan leen foo base idées yi jël leen yépp ngeen dem ak moom te ngeen bàyyi ñun dañuy aj quoi.